fil baabil arba'iin wa an abi abdirrahmaani abdillahi ibni mas'uudin radiyallahu anhu annahu qaala sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allahi ta'aala qaala as-salaatu ala waqtihaa qultu thumma ay qaal birrul waalidayn qultu summa ay qaal aljihaadu fi sabilillah muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala muy ñëw kon ci buntu bii nga xam ne moom lañ nekk te tàmbale woon ko ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu wàll bu njëkk bi <coughs> te jëmoon ci wàll wi nga xamante ne moo doon ci wàllu alquran ah, li nga xam ne noonu la ko ëndi woon ubbi woon nañ bunt bi ci moom bëstal mi mi nga xam ne moom la ci al imaam daal di def rahimahullahu taala tey nag insha allahu taala ñu war a jël xadiis bi nga xamante ne moo njëkk ci bunt bi <coughs> mooy xadiisu seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa nga xam ne moo njëkk ci trente-quatre xadiis yi mu def ci buntu bii nii comme ni ñu ko tudde woon mu commencé xadiis trois cent jeexale ko xadiis trois cent trente-cinq non Euh, ma naan non vingt trois hadis voilà vingt trois afwan <coughs> trois cent muy vingt trois hadis yi ñu fi alhamdu wal muy hadis bu njëkk bu seyna abu euh, abu abdurrahman ma abu hurayra non <laughs> moom lañ jàng sànq numéro ñetti téeméer ak fukk ak ñaar mu ne waan abi abdirahman hadis bu njëkk bi mu ngi koy jële ci wàllu ci <clears throat> saxaabu boo xam ne dàkkantalam moo doon doomi bàyyi bàyyi abdirahman nan la tuddoon mooy abdallah ibn mas'ud muy abdallah di doomi mas'ud ibn ghafil ibn habib radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na sa'altu nabiyya damaa laaj ndawul yàlla li yonent bi ki yàlla solo sallallahu alayhi wa sallama ne ko ayul amali ban ci jëf yi ahabbu ila allahi taala ana ban ci jëf yi moo gën a soppalu fa yàlla mi nga xam ne moo kawite yéegu qaala nee na yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ma as-salaatu ala waqtiha mooy julli ci kaw waxtoom qultu nee na man ibnu Mas'ud ma ne ko summa ay waa ginnaaw boobu moom ban jëf moo gën a sopplu fa yàlla ginnaaw julli ci kaw waxtoo xaala nee na mu ne ma birrul waalidayni di baaxe jëme ci say ñaari waajur qultu alhamdulillah nee na qultu man ibnu Mas'ud ma teyaat ci ne ko summa ay ginnaaw bi ana ban yow rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ma al fi sabilillah mooy jihaad ci yoonu yàlla ci toolu xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir kàddug yàlla féete kaw lu dul moom mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari rahimahullahu taala soloo na ko na ko noon al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahmatullahi ala al jamii léegi laaj bi mooy ko ñoom donc wasaloo nañ naan li di di al imaamu ahmad seen sëriñ soloo na ko na ko noon al imaamu at-tirmidhi na ko noon al imaamu an-nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci ñeenti bërëb ci Sahih bi fi mu ko njëkk a indi mooy hadith numéro 527 ci kitaabu mawaaqiit as-salaat baabu fadli as-salaati li waqtihaa mu ne haddathanaa Abul Waliid Hisham ibn Abdil Malik mu ne ki ñu nettali ma Abul Walid tuddoon Hisham ibn Abdil Malik al-Bahili mawlahum al-Basri rahimahullah at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala qala mu ne nee na haddathana Shu'ba ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala qala qala mu ne ñoo Shu'ba mu ne nee na qaala al-Walid ibn al-Ayzar mu ne ki nga xam ne mooy al-Walid ibn al-Ayzar ibn Hurayth al-Abdi al-Kufi rahimahullahu ta'ala neena axbarani xabaare na ma qaala mu ne sami'tu dégg naa mu ne moom al-Walid ibn Izar moo ko xabaare mu ne qaala mu ne sami'tu Aba Amr ash-Shaybani Aba Amr ash-Shaybani mu ne eh, dégg na Aba Amr ash-Shaybani Sa'd ibn Iyas hmm, al-Yashkuri al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abu Amr Euh, yaqulu muy wax haddathana nettali nañu saahibu hadhihi daar boroom kër gi fekk bi mu leen bi euh, nettali ñu ngi woon foofule Kuufa <coughs> mu leen di nettali nag ne leen boroom kër gii ngeen di gis fi ñu ne woon toogoon kër gi ñu jàkkaarloo woon mu doon këru euh, kan mu ne yaqulu muy wax mu ne kon boroom kër haddathana nettali nañu moom Abu Amr ash-Shaybani mu ne saahibu boroom hadhihi daar boroom kër gi wa ashaara ba mu ko waxee nag moom Abu Amr rahimahullah mu junj ilaa daari Abdillah mu daal di junj këru Abdillah waaw Abdillah léegi la wax nii ñëpp xam nañ ne Ibn Mas'ud da moo ne Kuufa euh, moo fa ne woon ca jamonoy Seydina Umar Ibn al-Khattab ni muy génne àddina ci jamonoy Seydina Usmaan Ibn Affan alayhima ridwaanu rahmaan kon <coughs> muy Abdallah da ngay xam ne saxaaba yi bu ñu joyelee turu abdallah d'une manière générale ibn Mas'ud lañ ci jublu xam nga abdallah yi dañu bari saxaaba yi ñoom abdallah yi <laughs> dañoo bari ci saxaaba waaw boo moo déggee abdallah rek nga tëb wax kenn de waaw moom mii moo ci gënoon a màgg ci ñi nga xam ne ñoo doon abdallah waaw ñoom lañ xamoon abdallah li nga dégg nag al abadilatul arbaa ñeenti abdallah yi moom mii bokk ci de ku juum boole ko ci rek mooy juum nga comme li ko al imaamu suyuti rahimahullahu taala leerale ci alfiya waaw moom bokku ci al arbaa ñooñu ñoo ko gën ndawe moom mii ay moroomu seen bàyyi lañ presque waaw bu dee ne bon ñenn ñi ñoo ko mag comme ñoom seydna al abbas ibn abdil muttalib ñeenti abdallah al abadila al arbaa mooy abdallah ibn abbas Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ak Abdallah ibn Amr ibn al-As ak Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam ñooñu ñooy ñeenti yoo dee ci boroom xam-xamu xadiis nga dégg ñu naan la al al al abadilatul arbaa abadila mooy plurielu abd hmm? ubbaad am na ubbaad al ubbaad ak abadila al arbaa ñeent ña mooy ñiima lay limal te ñii boo seetloo ñoom ñëpp seen baay ay saxaaba lañ Abdallah ibn Abbas al Abbas ibn Abdul saxaaba la baay ko fu yonent bi alayhi salaatu salaam Abdallah ibn al-Khattab mooy baayam euh, euh, euh, saxaaba la Abdallah moom az-Zubayr ibn al-Awwam mooy baayam saxaaba la Abdallah ibn Amr ibn al-As ah, moom baayam mooy Amr ibn al-As saxaaba la waaw boo seetloo ñii ñëpp ay tuut tànk la mooy nekku ñoon ay mag te seeni bàyyi saxaaba lañ alors que Ibn Mas'ud moo leen moo leen féete kaw ñoom ñëpp moo leen gën a moo leen dëkk ci l'islam moo leen gën a moom kay seen bàyyi lañ koy kii <laughs> mais pas ñi nga xam ne ñooy ay doomam ñii nga xam ne ay moroomu doomam lañ moroon a doon ci moom kon Abdallah buñ kow jooyalee rek ci saxaaba yi Ibn Mas'ud lañuy wax radiyallahu anhu waaye buñ doo waxee ca euh, waa Makka waa Medina boobu Abdallah waa Makka fële mooy Abdallah ibn Zubayr ndax foofu la newoon waa Medina Abdallah ibn euh, Umar waa Taif buñ ne Abdallah ñu ngi ci jublu ibn ibn Abbas radiyallahu anhuma waa Misr ak Sham buñ ne Abdallah ñu ngi ci jublu ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As waaye boo génnee loolu ñuy wax saxaaba yi ne Abdallah kese kooku mooy ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu taala an kon Abdallah ibn Mas'ud hmm? Abu Abdirrahman looloo doon dàkkanta la moo tax imaam Nawawi ne wa an abi Abdirrahman waaw baay Abdirrahman al-Hudali al-Kufi ibn Mas'ud loolu la siiwee kon mu ne kon boroom kër gii mu joxoñ këram këru Abdallah qaala mu ne moom moo ne moo ma nettali ne moo ñu nettali qaala mu ne sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allah qaala as-salaatu ala waqtiha qaala thumma ay qaala thumma birrul waalidayn qaala thumma ay qaala al-jihaadu fi sabiilillah qaala haddathanii bihinna walaw zad walaw istazad walaw istazadtuhu la zaadanii waaw nii la ko al imaam ibn Mas'ud loolu la ci teg nga xam ne imaam an-Nawawi indi ko dane bi mu waxee euh, xadiis bi bari dana qaala moo wax moom Ibn Mas'ud ne haddathanii bihinna kaddu yii ma leen wax de ki ma ko nettali mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam wala wistazadtuhu te bu ma ko sàkk woon mu dolli ma konoon te kon la zaadanii doon na ma dolli mooy bu ko ñëw ko summa ay muy ko dina continuer ndax nekkul woon koo xamante ne ko xat xol la woon bu mu moom yonent bi alayhi salaatu bu laaj yi baree rek mu gëdd waaj ne ko xaret déedéet melul kon nu ñu ko al imaamu al al al xaafizu al Buxaari indi kan al imaamu Muslim moom daa dajale xadiis yëpp ci xadiis numéro quatre-vingt-cinq ci kitaabul imaan hmm? foofu la dajale yëpp eh, mu ne bon euh, nañ ci bëndi benn woo xamante ne day xaw a wuteeg bee tuuti pour ñu am yeneen mu ne qaala haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan Abu Bakr al-Waasitiyu al asl al kuufi rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Ali ibn Mushir mu nekk ñu nettali mooy Ali ibn Mushir al qurashi abul hasan al kuufi qaadi la woon juge la woon al qurashi rahimahullahu ta'ala an ash-Shaybani mooy Amr Bale ñu gis muy non pas Amr Bale waaw ma naan ci riwaay imaamul Bukhari bi dañoo amoon euh, Amr Aba Amr ash-Shaybani kii nag du moom voilà yii du waa Shaybani boobu. mu ne ani Shaybani mu jëlee Shaybani kii mooy Sulaymaan ibn Abi Sulaymaan Fayruz ah ñii nañu Xaqaan la tuddoon ñii ne Amr hmm? ah, Ishaq ash-Shaybani al al-Kufi mawlaahum Abu Ishaq kii nag tamtalam mooy Abu Ishaq ash-Shaybani alors que le Abu Amr ash-Shaybani te dina ko indi. an Shaybani an al-Walid ibn al-Izar moo ko jëlee ci al-Walid ibn al-Izar gis nañ ko sànq ibn Hurayth al-Abdi al-Kufi rahimahullah an Sa'd ibn eh, Iyas Abi Amr al-Shaybani mu jëlee ko ci Sa'd ibn Iyas dakkantalam di Abi Amr al-Shaybani kon gis nga bu ko jaaloo Shaybani Abu Ishaq bi ci kaw kii mooy Abu Amr te moom lañ gisoon sànq al-Yashkuri al-Bakri al-Kufi ci riwaaya Imam al-Bukhari bi sànq an Ibn Mas'ud fii waxu fi haddathana saahibu hadhihi hadhihi daar boobu wax ko fii mu deen imam muslim indi na hadis bu mel noonu après waaye loolu euh, taxuñoo jóg indi na ko woon tamit euh, <coughs> kon mu ne euh, an ibni mas'ud annahu qaala qultu ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali aqrabu ila al janna waaw bii dane dama koo laaj ne ko ban jëf moo gën a jege mooy gën a jege nit ki àjjana mooy gën a jegeel nit ki àjjana waaw ban jëf ci jëf yu baax yi moo gën a jege àjjana mooy ka koy jëf comme que jëf joojoo gën a jege àjjana mooy da la fay yóbbu qaala mu ne as-salaatu ala mawaaqiitiha mooy julli ci kaw ay waxtoom qultu nee na wa maaza ma ne ko wa maaza ya nabiyallah waa ak ban après ki yàlla solo yow ya bi yàlla bi sallallahu alayhi baaxe jëme ci say waajur di rafetal jëme ci ñoom qultu ma ne ko wa maada ya nabi allah waa ana lan moo ci teg yow yonent bi yàlla bi qaala al jihaadu fi sabilillah jihaad yoonu yàlla voilà eh, muslim nag indi na comme ni nga xam ne noonee la ko al imaamu an-Nawawi indi bi mu ci teg hadith bi mu gis nii daa bu ci teg tegaat ci beneen doxoon naa day dajale yëpp bi mu Muhammad ibn Abi Umar almakkiyu abu abdillah aladaniyu alxafidu almakkiyu rahimahullah mu ne haddathana marwan marwan alfazariyu mu ne ki ñu nett mooy marwan alfazari di marwan ibn muawiya ibn alxaaris ibn usman ibn asma ibn xaarija ibn uyayna ibn hisn kii waxoon mësoon nañ ko fi gis waxoon nañ le surtout uyayna la ibn hisn alfazariyu rahimahullah wa radiyallahu an uyayna qala haddathana Abu Ya'fur mu nekk ñu nettal ma Abu Ya'fur Abdurrahman ibn Ubayd ibn Mistas Abu Ya'fur al-Bakka'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-Walid ibn al-Ayzar gis nañ ko sànq jarul ñu joxe an Abi Amr ash-Shaybani gis nañ ko an Ibn Mas'ud annahu qala qultu ya nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali aqrabu ila al-janna gis nga bii daal aqrabu ila al-janna andi na fi nga xamante ne mooy ayyul a'mali eh, eh, ahabbu ila ilallahi taala eh, indi na ko juste après bi it Ubaydillah mu jële ko ci Ubaydillah ibn Mu'ad al-Anbari eh, mu jaar ci Shu'ba mu jële ko ci baayam baayam jële ko ci Shu'ba moom mu jële ko ci al-Walid ibn Izar gis nga mooy pivot bi eh, kii ci moom lay jaar an am mu jële ko Abu Amr ash-Shaybani mu wax ne ki ma nettali mooy borom kër gi ne damaa laaj sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah waaw imam Muslim yooyu yëpp indi na ko kon ci gàttal hadis baa noonu noonu la ko al imaam imaam yi daal di soloowe lii nag lëkkaale nag suñu bunt dafa leer mooy day wane li nga xamante ne nii dëgëraayu euh, mooy ngëneel gi nekk ci li nga xam ne mooy birrul waalidayni ba yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ko laajee ne ko bam jëf moo gën dane mooy jëf yi nga xam ne jëfu jaamu yàlla yépp ci ñu jaal jullee ci gën te moom la doon wax fële ne jëf leen te xam ne man ngeen a peeg jëf yëpp te ngeen xam ne li gën ci jëf yi ngeen di jëf mooy as-salaa mooy julli moo tax bi ñu ko laajee ne ko ayyul a'maali ana ban ci jëf yi ahabbu ila Allah yi ta'ala moo gën a soppru fa yàlla mu kawe mu ne as-salaatu ala waqtiha yeneen yi ala miqaatiha hmm? am yeneen yi li waqtiha am na sax fii waqtiha yooyu yëpp am na yoo xamante ne ay riwaaya la loo xam ne ñëw na julli ala waqtiha ci kaw waxtoon wala ala miqaatiha am na yeneen yoo xamante ne lii waqtiha mooy li bi day jël euh, euh, mooy julli julli da koy def ca waxtoom ak fii waqtiha ca biir waxtoom waaw yooyu yépp nga xamante ne nii dara lenn kese lay wane mooy ngëneel li nga xamante ne moom la julli ci waxtu am waaw noonee la ngëneel googu nekk ci waaw nga xamante ne riwaayo yooyu yépp am na nga xamante ne nii day ñëw di wax ci ngëneelu julli léegi yonent bay saa saam bi mu paree ci lool moo loolu du suñu taxaw taxu du suñu affaire pour l'instant bi moo tax duñu ci yàgg noonu le waaw sinon euh, lu rëy rëy la de waaw lu rëy rëy la lu rëy rëy la waaw léegi euh, moo tax dañ ci yem nii rek ndax euh, bunt bi li tax imaam indi fi xadiis bi du affaire du wax ci julli moo tax waaye bi ci tegu mooy nee euh, na bi ma waxee lool summa ay ana ban moo ci tegu ci jëf yi gën a fa yàlla mu ne ko birrul waaliday nga xam nga ne lii lëkkoo nag lool aaya yi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bii ñu génn waaw wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana sa boroom moo digle soññe digale par force nit ki ngay jaamu te kurul yàlla di ko wéetal moom dong waaye wa bil waalidayni te ci sa ñaari waajur ihsaana mooy eh, jaamu yàlla yooyu yëpp wéetal yàlla yooyu yëpp bi ci gën a màgg ginnaaw sahaada tey li mooy julli waaw moo tax yeneen way sa sànne moom moo jiitu waaw xaq yi sa ci lée ci jaam bi bi a feddale ko ginnaaw sahaada tey ni mooy da koy jaamu te doo ko bokkaale moo moom la ñuy a seet bu baaxee lépp baax bu bonee moom fa la lépp commencé yàqu waaw te nit pour xam nit ban respect am envers nit ñi ak tamit est-ce que wóor na est-ce qu'il est digne ak jullit bu taxaw xoolal nan la mel ak jullit waaw waaw moo tax Seydina Omar waxoon lool ne képp ku ko doyadal fali siwaha adiya képp ku doyadal julli di ko def lu ma neex fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa toskare xor mbugal ñeel na lil musallin ña nga xam ne ñooy julli waaye seen julli duñu ko respecté nam ware waaw du julli lu leen neex heure bu leen neex lañuy ñuy julli saa bu leen neexe nu mu leen neexe lañ koy defe di ko sàggane ñu ne ko mooy ñoo ñeñe mu ne alladina hum an salatihim saahun ñi nga xam ne seen julli dañ ciy sàggane waaw waaw dañ koy sàggane lool ba boo daanaka boo gisee mu koy def sax yow dañ naan man mi man di mbindeef ma nekk bu man la koy defal ma sànni bi nga xamante ne la asar ba doon wax naan waaj day julli ba pare ñu daal di taxañ julli ji fëgg ko ci xar kanam gi sànni ku ko tëj julli ji na ko dayyaka Allahu kama dayyatani yal na la borom bi sànq neenal la ñàkk laa jox benn solox benn yitte comme ni ma ñàkkee jox yitte waaw kon Seydina Omar waxoon lool fa man dayyaha keroog bi ñu ko jamee nga xamante ne nii mu ngi ci diggante dund ak faar waaw muy xam ak a xammeeku ñu euh, ñu ñëw fàttali ko julle mu ne ah kay al Miswar ibn Maxrama radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw waaw mu ne ko ah kay julli kay waaw laa hazza fil islaam liman taraka as-salaat al Faaruq radiyallahu anhu mu ne amul benn cër ci l'islam koo xam ne dafa bàyyi julli waxoon naa nag yi ngay gis nag ñun suñu suñu suñu suñu réew ngay gis ñoo xam ne ñoom julli ñàkk seen ñàkk julli dañ koy déclarer ba pare ñuy posé ñu leen di woowee cheikh ci biir l'islam ñuy nangu waaye ñoom bu dee dañ leen koy woowee ñuy nangu ña leen koy woowee ñoom xaw ma ko ci tare ku ci gina ñàkk bopp waaw waaw yow koy boo bañee julli sawaay boo kotoo ci l'islam bu ci boole sa bopp bañu naan la fi cheikh ak di la takkal ay garaad ak yooyu déedéet yow xanaa cheikhu leneen nga waaw majlisu shuyukh bi France di wax les sénateurs xanaa yow ci cheikh yooyu nga bokk yooyu nga xam ne daraay diine xamuñu sax luy diine te moom lañ bañ yow boo lay foog sa bopp <laughs> moom moom moom ci shuyukh sénateurs yi mooy <laughs> majlisu shuyukh waaw <laughs> yow xanaa ci cheikh yooyu nga bokk wala cheikh traditionnel am saalis saltigi anaa yooyu yow ci yooyu nga bokk nangu woo julli kay waaw war koo wax ci diine islam dara yow laale wokk islam dara yow loolu dafa war a leer waaw kon nag mu ngi noonu kon moo tax Seydina Omar wax lii dafa leer laa hazza amul cër fil islam ci l'islam li man taraka salaa ñeel ka bàyyi julli waaw kon nag mu ngi noonu le waaw léegi kon ndax solom gu mu am kon wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil mu lëkkale koog wéetal yàlla lëkkale koog jaamu yàlla ji bi ci gën a rëy à part xaq bi nga yoral sa borom mooy say waajur wabil walidayni moo tax moom leen di waat fii rek mel ni rek nga gis sunna ni nga xam ne noonu lay topp alquran te bi leeral alquran summa ay mu ne birul walidayn rafetal jëme ci say waajur lépp loo xam ne du lu xaram du lu yàlla xaraamal ñu soxla ko wala euh, laaj la ko defal waaw hatta même bu dee ne dangay nekk loo xam ne yow du farata say waajur bëgg dara loolu sa waajur bëgg ci yow nga doxal leen ko loolu mooy farata ci yow ndax ñoom topp leen ci loo xam ne du mooy yàlla boroom bi da koo farataal wa qada rabbuka borom bi mooy alzama wa amar dafa dafa samp lool digle daal di koy euh, euh, teg aw jaba def ko wuñu ci rafetal allah wa bi wa bil waalidayni ihsaana loolu borom da ko def farat waaw gisoon nañ fi xadiisu ki nga xam ne mooy xadiisu euh, kii euh, Jurayj ar-Raahib te loolu taxawoon nañ ci tuuti keroog bi nga xam ne ci lay julli ndayam ñëw di ko woo mu naan ah ay waay sama borom ay waay sama borom sama yaay ak mii di ma woo ak sama julli ji ay waay waay sama borom sama sama yaay mii di ma woo ba mu yàggee yaay ji ñaan ko ñaanal ko ñaan ko yàlla te la mu ko ñaanoon dal na ko waaw ba lool gisoon nga li boroom xam-xam yi en tout cas ñu bari di wax ne loolu day wane ne kon salaatu naafila boo duggee ci julli joo xam ne naafila sa waajur woola sax da nga koy dagg voilà da nga koy dagg wuyu leen parce que wuyu leen farata la te yow li ngay def du farata waaw ba ñenn ñi ne bon loolu mooy bu dee euh, même ñenn ñi xam ne même même bu doo julli farata sax ci la. ba mu bu dee jullit farata yoo xamante ni yow boo ci duggee boo ko daggee après doo am waxtu wa day weesu waaye waxoon nañ loolu ci naafila la quoi loolu comme li al imaamu Nawawi waxoon rahimahullah loolu mooy li ñu ne dëgër ne jullit naafila la mais pas farata voilà bu dee yow loolu noonu ndax lu tax moom mooy baaxe jëme ci ñoom topp leen déggal leen loolu farata la alors que yow li ngay def du farata waaw dinañ ko gis ci biir hadith yi ñëw ci wàllu jihaad ñi nga xam ne jàpp nañ ne est-ce moom mooy féetale kaw. déggal sa waajuram déet waaw waaw ne damay jihaad sa waajur ànd ci est-ce que am nga droit def ko waaw loolu lépp loolu taxawoon nañ ci bu loolu loolu <laughs> loolu jamono yàgg ya la <laughs> jamono yi début siira ba ba yi gis badar ak yooyu gisoon nañu li jëm ci wàllu jihaad introduction ci loolu boobu ay deux mille quinze xaw ma deux mille quatorze deux mille quinze <laughs> deux mille vingt trois lillahi alhamdu wal minna waaye nañ ci résumé tuuti en tout cas ci xadiis yi nga ne ñoo buntu bi birrul kon moo ci tegu ndax lan fa borom bi la bind xaqam yim am ci yow amul xaq bu ko mën a féete kaw borom bi bindu la ngir keneen borom bi dalaa bind ngir boppam mooy la suñu borom da ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun bindu ma nit jinne nit lu dul ngir ñooy jaamu man yàlla pas ñuy jaamu Samba ak Demba ak euh, Ayman ak euh, Yassar de déedéet ak Nicolas. ak Fukushima déedéet ak ñoom Élisabeth ak ñoom Astor ki faatu déedéet sa borom dalaa bind ngir moom nga koy jaamu waaw kon nag kooku xaqam yooyu moo féete kaw beneen xaq waaw moo tax li la yàlla farataal bu taxawee amul taxaw keneen ñu naan moom la mu bëgg wala la mu bëgg ci yow nii waaw bés bu julli jotee nga war koo def foo xam ne du waxtu wu yaatu wala yow àgg nga waxtu woo xam ne boo ko julliwul léegi day weesu amul ñu naan waa patron bi damaa nangam ak moom liggéeyam bi na ma koy def dañ naan la yow loolu c'est très simple c'est très simple xoolal rek est-ce que àqu yàlla moo moo àqu jaam ñoo féete kaw àqu yàlla wala déet li la yàlla teg mu ëpp doole wala li la jaam yow teg ah <laughs> <laughs> loolu kay daa leer moo tax àqu ko bu jàllee nag. borom bi gàll la leneen mooy nag ci biir nit ñi nag ki ci ëppale àq ci yow mooy alwalidayn moo tax mu ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil walidayni ihsaana waaw kon nag yonent bay saa saa andi ko fii ne biñ biñ ko bi ko Mawlaana Ibnu Mas'ud laajee ne ko waa bu ci tegu ah, mu ne birrul walidayn baaxe jëme ci li nga xam ne mooy say ñaari waajur la piété filiale <laughs> man la ko tubaab bi waxe birrul walidayni la piété filiale qultu kon gis nga solo gi nga xam ne kon moom la birrul walidayni am ba suñu borom indi ko nii non yonent bay sa topp li aaya bi wax deuxième position allahu akbar allahu akbar waaw mu ne summa ay qultu nee na ma ne ko summa ay ginnaaw gi waaw bu ñu tegu yow yonent bay sa sa mu ne al jihaadu fi sabilillah mooy jihaad ci yoonu yàlla jël sa bakkan bi nangu koo yóbbu fa nga xamante ni nii dangay ngay gore mbaa ñu goor la waaw te yàlla tax waaw di kër këri nangoo sa alal di dem ci yoonu yàlla waaye sa bakkan bu ko laajee mu dem ci yoonu yàlla nag pas fii sabili seenum réew de te yi réewu caaxaan kese yooyu yàlla waxul lool de <laughs> dana gisoon nañ xadiisu Seydina Abu Muusa bi mu jëloon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu an Abi Muusa Abdullah ibn Qays dañ ko laajee ne ko kii day al rajulu yuqaatilu hamiya war rajulu yuqaatilu shajaa shajaa wal rajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda an-naas fa ayyu dhaalika fi sabiilillah ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa fa huwa fi sabiilillah Seydina Ibn Mas'ud eh, Abu Musa al-Ash'ari mbokkam la woon ñoom ñoo nekkoonoo woon foofu Kuufa <laughs> radiyallahu mu ne yeneen way saa saam dañ koo laaj ne ko waa diw day xare nit a gi day xare xamiya parce que fii la bokk ñu les wolof dañ ñoo laal li nañ xam ñu les sénégalais ñu les ñu les états-unis ñu les américains ñu les français dañ ñoo laal ci suñu honneur <laughs> looloo tax yow ngay xamiya doo xool sax est-ce laal gi ñu laal bu yow yaa waral lu tax ñu laal la est-ce laal loolu lépp sa yoon new ci parce que rek waa ñun séeréer fii voilà pël yi dinañu xam ñun joolaa yi manjaak yi dinañu xam ñun nàngama ci nàngam ñun les awsa ah ñeneen ñi ñi nga xamante ne dinañu xam les dogon dinañu xam ak nàngam yooyu les pël naan les dogon dinañu xam parce que rek yow dogon wala laal quoi wala yow dogon bi chasseur Euh, traditionnel malien bi nga ne daal man daal pël yi li tax ñuy laal suñu mbokk xooloo sax est-ce que du sa mbokk moo njëkk a tooñ boom xare ngir loolu mu ne war rajulu keneen a ngi moom yu qaatilu shujaa shujaa moom euh, day day day xeex ngir galon yiñ koy jox yiñ koy takkal naan voilà il a été décoré par le le le secrétaire général des Nations Unies il a fait ses au bassin du Congo en Afghanistan en Irak aw liman en Israël yooyu yëpp ci kii voilà di ko takkal ay galon waaw ah, il a été décoré par le général de Gaulle ainsi de suite moom yooyu yoo ko neex waaw Soudia siwam turam siiw que ne moom c'est un Zorro parmi les Zorros pas pas pas héros hein Zorro ah Zorro sax gaa yi xamante ne boobu di yor di di di ngadd gaa tey def ay zedd Zorro la moom ma jàpp ne fii ma ne les Zorro loolu kay. moo ko waxee les francophones dinañ ma dugg gars yi les puritains les de la langue de de française dinañ ma duggati waaw les zéro moom kenn du ko wax na les héros la ñuy wax <laughs> mais kii zéro zéro borom épée boobu <laughs> jàpp ne moom daal il est zéro des zéros tax muy xare keneen a ngi nag moom yuqaatilu moom li yura makaanahu inda naas waaw moo kële di di jaayu njàmbaar sujaa moom moom euh, sujaa moom day xeex ngir wan ne boo man gaay jàmbaareel li yu raamakaanahu mooy niroog ki doon ut galon yi ci kaw yépp xam ne am na yi bu ñëwee nag euh, salowam fi la ko def boo dugg di jàkkaarloo moom waaw bala nga ko am lu ko neex nag nga ne ko wax góor gi mais sa médaille yi moom foo ko jële woon ba nga commencé benn par benn man na la fa defal euh, euh, cours de conférence <laughs> ci médaille yi <laughs> bu ci nekk mu nettali la histoire ba nekk ca gannaaw ngir nag nit ñi gis ko bu jour de parade jotee mu génn ak moom waaw moom la ñuy moom la bëgg ñëpp seen ko que ne moom nii guerrier la woon waaye ñu ne yonent bi saa saa nii ñii kan moo ci nekk ci yoonu yàlla mu ne képp ko xare daal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa daal koo xamante ne nii xare nga ngir kàddu borom bi di laa ilaha illallah féete kaw lu dul moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon nag képp koo xam ne da ngay xare ngir leneen fii sabili seenum réew ak seenu gox yow xamal ne defoo fi naada defoo fi dara waaw mu ngi noonu kon nag hadis bangoog dañ ci gisaale yeneen jàngat yoo xam ne mooy ginnaaw màggaayu li nga xam ne mooy xàqu ñaari waajur yi ak li ñu wax ci julli kon dañ ciy xamee ne tamit jëf yëpp yemoon kon jëf yi am na yu gën yeneen parce que sinon bu doon ne amul gënantewuñu Seydina Ibn Mas'ud du laaj ana ban moo gën a soppalu fa yàlla yonent xam ne ko as-salaat summa mu ne ko bu ci tegu mu ne lii xam nañ ne am na hiérarchie am na ab degré yoo xam ne moom lañ am li nga xamante ne kon jëf yëpp yemul te euh, li nga xam ne mooy wala tastawil xasanatu wala sayyi'a am na beneen teg kene lu baax lu baax ak lu bon yemuñu waaye yu baax yi ci seen biir yemuñu waaye yu bon ci seen biir tamit yemuñu kon loolu it dañ ko ciy jàng kene yemuñu waaye it euh, euh, bokk na ci leneen loo xam ne bi ñuy gis tax taxrij bi gis nga ko sànq moo yonent bi alayhi salaam Ibnu Mas'ud nee na bu ma ko waxoon mu mu dolli ma sax dinaa ma dolli mooy liñ doon wax sànq yaatu dënn ci ki nga xam ne boroom xam-xam la nit ñi di ko mën a laaj te du ne eh, eh, arrêté nag yéen da ngeen a a laaj quoi <laughs> lu ma lay wooy laaj mi ma wax la nga topp summa ay summa ay summa ay summa ay bu ci tegu bu ci tegu bu ci tegu mais euh, attention ah non non mooy yaatu dëgg waaye tamit nga gis euh, tamit taalibe bi daa war di bàyyi xel xaalu ciy jàngale bu gisee ne laajam yi euh, toll na koo xam ne vraiment jàngale na ba pare. ñu war a ubbi nag question réponse ñuy laaj nga gis ne cours bi rek sonn na ci tellement jëlal une heure la waroon doon mu dem une heure trente après comme que daa dañ ñuy ubbi ay question réponse ñu ubbi leen yow waroo ñëw rek tamit say laaj gi dem rek nga laaj benn mu tontu nga laajaa beneen mais da ngay xalaat ne waaye war naa sonn tamit moo tax imam ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci riwaaya bi nga xamante ne nii imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah daal na koy soloo te gis nañ ko sànq nee na yonent bi saa salaam fama taraktu astaziduhu ah, illa ir'aan alayhi waaw mu ne bàyyiw ma di ko laaj mu dolli ma ci laaj yi may laaj mu may tontu lu dul ne damaa am shafaqa mooy yërmande ci moom ak tamit li nga xam ne mooy suuraale ko bañ koo teg ci toqeeg ak loo xamante ne da koy sonal ci sama laaj yu bari yi loolu moo tax kii laaj taalibe bi daa war a am xel wala yor rek naan man daal yor naa samay laaj daal dama koy bomb rek di dem déedéet est-ce que fekk mu nekk di lekk di wan jamono ja muy wan ne li muy lekk jaru ngay poser question voilà wala nga fekk ko muy nelaw di waaj a nelaw yow imaamu Nawawi mii ci al-Minhaj non al-Minhaj voilà ci muqaddima bi leeral na teggin yu mel noonu koo xam ne boroom xam-xam boo xam na ngaa ñëw fekk muy waaj nelaw wala mu gëmmentu yu mel noonu la koy laaj ay masala yooyu bokkul ciy teggin kon nag yooyu yu ama ama am solo la kon nit ñi di ci bàyyi xel Euh, euh, rahmatullahi alayhim te dañ ciy gis mala euh, saxaaba yi ni ñu doon màggale yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bàyyi xel tamit li nga xam ne mooy ay xaalam xam jamono yuñ ko war a laaj ak jamono joo xamante ne ni moom lañ ko waruda laaj waaw kon nag yii yëpp lu ama am solo la kon nag ñu jàll ci beneen xadiis insha allahu taala bon am na yeneen i njàngal nag yeneen yoo xamante ne nii mais euh, bon mën nañu yem noonu mm, ndax loolu euh, war na doy noonu le wallahu taala a'lam kon nag al imaam al xaafiz an-Nawawi euh, pardon xadiis bi war na ñëwaat <laughs> bala ñu jàll xadiis bi war na bu soobee sunu boroom tabaraka wa ta'ala muy hadith numéro mille soixante quatorze hadith numéro mille soixante quatorze hadith bii dina fa ñëwaat waaye dina ñëwaat hadith mille deux cent quatre vingt six insha allahu taala waaye xam nga ne loolu accès bu ñu ci bi mille ñu ñu ngi ci lan trois cent douze <laughs> ah wow xam nga mille moom bon mais soreetu c'est relatif hein waaw kon des na waaye insha allahu taala lu ne moom kii kon